moom mu ngi tuddoon Talq ibn Ali ibn Talq ibn Amr ah, dañ koy woowe na naan ibn Ali ibn al ibn Qays ibn Amr am na ñeneen ñu ne Talq ibn Qays ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Abdil Uzza ibn Suhaym al suhaymi moom mu ngi tuddoon Talq ibn Ali di doomi Ali ibn Talq ibn Amr am ñu ne ibn Ali ibn al-Mundhir am ñu ne non Talq ibn Qays ibn Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn Abdil Uzza ibn Suhaym al-Hanafi bokkoon ci tribu Banu Hanifa du Hanafi Hanafi euh, loolu foog naa kenn du juum waaye jar na leeral bala ci nit ñee juum alxanafi fii tekkiwul ku nekk ci mazhabu imam Abu Hanifa ndax mazhabu imam Abu Hanifa c'est bien après imam Abu Hanifa moom taabi'i la euh, ci ñu ne gis na Seydina Anas taabi'i la mooy ne taalibi saxaaba yi la mais fekkewul jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam nii dafa amoon tribu bu tuddoon Banu Hanifa kii nag ci ñoom la bokkoon Muhammad ibn al-Hanafiya di doomi Seydina Ali ibn Abi Talib boobu ndax yaayam moom alxanafiya ci ñooñu la bokkoon waa banu xanifa moo tax ñu naan ko muhammad ibn alxanafiya ñooñu moo tax ñu naan alxanafi waaye tekkiwul ne euh, ci ngiiru imaam abu xanifa loolu bien après la yonent bi alayhi salaatu wasalaam da koo gis comme ni nga xamante ne nii noonu la ko euh, imaam euh, al bayhaqi daal di solo naka noonu imaam ahmad rahimahullah daal dina koy solo imaam Talq Ali bi nga xamante ni ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di tabax jàkkaam jooju bi mu agsee madinatul munawwar ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ah, moom Talq Ali bu dee riwaaya imaam al Bayhaqi bi bu wér la nee na moom imaam Talq ibn Ali Qays ibn Talq doomam moo ko jële ci moom mu ne moom Seydina Talq ibn Ali banaytu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam masjid al-Madina fa kaana yaqul qarribu al-yamani min at-tin fa innahu min ahsanikum lahu binaa'a mu ne moom Seydina Talq ibn Ali al-Hanafi radiyallahu anhu mu ne euh, man de tabax naa ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàkkaam ji madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wasalaam mu ne moom bañ koy tabax mu ngi ma naan mu ngi naan moom alayhi salaatu wasalaam di wax saxaaba yi radiyallahu anhum qarribul yamani min naan ban bi ndax biñ koy tabax labina labina brique yooyu du nekk comme ciment non brique yoo xam ne ci ban lañ koy defaree ban la mu ne yonent bi alayhi salaatu naan saxaaba yi radiyallahu dafa gis ne Talq ibn Ali ku aay la ci affaire yi ni muy ni muy bu doon tey maçon yi mooy maçon la lii maçonnerie la gis nga yonent bi alayhi salaatu kon def na maçonnerie ndax bokk na ci ñu doon tabax jàkkaam ji te labina kaana yanqulu euh, euh, al inna al aysha ayshul aaxira am na benn riwaaya inna al aysha la ayshul aaxira farhamil ansaara wal muhaajira waaw akbar kon bu maçon yi xeeb seen métier te benn métier tuuti nee na bi ñuy tabax jàkka yonent bi alayhi salaatu salaam ne jege leen al yamaan yi ndax moom ñoom ko jug yaman la yaman lañ jóge mooy Talq ibn Ali al xanafi al yamani wala al yamani al xanafi ñoom waa Banu Hanifa Yaman lañ lañ ne woon moo yonent bi alayhi salaatu salaam naan jege leen ban bi alxanafi bii alyamaani bii ndax gis naa ne moom mooy ki leen gën njaxas gi muy mooy euh, ni ñuy euh, am na nu ñu koy tudde maçon yi euh, buñ defee suuf si def ciment yi di ci sotti ndox tuuti tuuti kii di sotti ndox kii di yor kii raakool bi di ci sotti kii di jaxas mu ne loolu nag na ne gis naa ne ki leen ko dàq moom moo leen ko dàq kon jegeel leen ko mbir mi na koy def moom waaw am na ci beneen riwaaya euh, moom Talq ibn Ali euh, radiyallahu anhu al hanafi dane euh, Euh, dane dama jël fa ci benn riwaay dane dama jël almisxaat mooy li ñuy li nga xam ne moom la ñuy tay turéel voilà turéel aabu turéel yooyu ñuy ñuy jaxase ciment beeg euh, euh, ak suuf nee na fa xalattu tiina fa annahu ajaba yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñuy mu gis ma def loolu dama dama def rek mu dal di may repérer sama mooy façon bi mu ko defee mu ne dama jël tureel bi wala peel bi nga xam ne moom laay jële ngir ngir la ñuy jaxasee suuf see ban ak li ñuy tabax rek mu gis ma fa xalatu tiina ma jaxase ko fa ka annahu mu mel ni ajabawu li ma def da koo yéem mooy dacee mooy daf ko repérer xam ni kii ku man li muy def la fa qaala moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne leen xanafi wa tiin bàyyi leen xanafi bi muy talq mi bàyyi leen ko Euh, ban bi ndax moom moo ñu moom mii nii muy def fa innahu adbatukum adbatukum li tin moom kat moo leen gën a mën a takk moo leen gën a mën a njaxas gën a mën a defar gën a mën a njaxase li nga xamante ne mooy ban bi ci tabax bi ñuy def allahu akbar yii imaam ahmad solo ko rahmatullah alayhi comme ni nga imaam alxaafiz wax Euh, na ko noon imaam ibn Hibbaan tamit daal na koy solo euh, muy xadiis bi nga gis xool yonent bi alayhi salaatu wassalaam ku nekk da teg li mu gën man mooy gis na ne lii mu ne bàyyi leen xaribu léegi moom ci woppam mu ne jox leen ko ndax moom mooy ki nga xam ne comme li Aïsha radiyallahu ta'ala anha wax ci xadis bi nga xam ne moo nekk ci muqaddimatu saxiix imaamu muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi ci introduction saxiix imaam muslim bi euh, mu ne moom yaa Aysa yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañ leen jàngal ñuy wàcce kan moo leen di jàngal ku dul yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñuy wàcce nit ñi seen place ku nekk teg ko palaasam fi mu war a tegu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yi gisee ni kii moo ko dàq ñépp mu ne kon na jiite mbir mi bàyyi leen ko muy jaxas ndax euh, liggéey bu baax lañ soxla soxlawuñ liggéey yoo xamante ne nii comme que am na ku ko man ñu bàyyi ko ki nga xam ne moo ko gën a man loolu la domaine de compétence bu ne bàyyi leen ko ñi ko gën a com ñi ñi nga xam ne ñoom la yaru woon nañ fi li tax suñu dëkk yu bari du dox mooy ne loolu lañ dul def lépp di politique politicienne yow leeral ne poste diw moo ko gën a man te am na diplôme yi war ak tamit ingéniosité bi xam-xam bi war ak tamit expertise lépp li mu laaj mais du ma ko jox ndax lan farewul sama ka wala ku neutre la moom bokkul ci politique bi société civile la bokk moom neutrewul aw ma da moom dafa neutre amul yenn voix yu ma mën a indi kon kii daal jarul ma koy jox dara jox ko koo xamante ni ci sama parti la bokk ndax kat moo ma fal ba may falu bokk na ci ñi nga xam ne ñu doon mbir mi mujj nekk mujj mooy dama lay jàppale boo faloo nag bu ma fàtte postu yu bari lool waaw akbar xam ne loolu lépp soxtu la loolu muy lekk waa ji lépp lu xaraam la lu muy lekk ndax li muy lekk yëpp ah loolu yeeyoowu ko moo tax alal yeneen ci saatu saa waxoon na bokk na ci li ñuy njëkk laaj que tànku kenn ndëggu tànku kenn ku jóg sa bàmmeel yawmal qiyaam bala ngaa teg benn paa dinañ la ci ñeent te bokkoon na ci ñeent yooyu sa alal ji ana foo ko jële nan ngay yow ñeme ngaa taxaw foofu ñu ne la foo ko jële nga naan man nag poste la boo xam ne dañ koo taaye woon dañu koo defar ba mu tolloog man ndax xam nañ ni aw ma fi compétence bu ma fi war a liggéey mais ñu créer poste boo xam ne uniquement pour man la wala jox ma loo xam ne yelloowu lépp du sooxe lépp commencé di sooxe côté boobu doxatul secteur boobu doxul nga yor ak ñu ñépp di yor salaire yi million nag foog ne yaa ci génn yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na dinañ la laaj sa alal jooju ak foo man di bokk ak foo man di affilié dinañ la laaj yow sa alal jooju foo ko jële ak pan ko amee foo ko dugal yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu la jàngale lislaam loolu la xam loolu la xam moo tax mu ne qarribul yamaani min at-tiin fa innahu min ahsanikum lahu binaa ndax moom kat gis naa ne moom mooy ki leen dàqa ci ñi leen dàq walla moo leen gën a mën a tabax moom Talq ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu ah, imaam al-Bayhaqi dafa solo kon ni nga xamante ne même doom ji moo ko nettali ci même sanad bi wax nañ la ne bu wér la muy sanadu imaam al-Bayhaqi biñ la wax léegi mu ne dañu jóge yaman ma nekk def délégation ak suñu samay ñoñ ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa axbarnaahu anna bi ardina bi'an bi'atan lana wastawhabnaahu min fadli tahuri fa da'a bi maa'in fa madmada thumma sabbahu lana fi idaawa ila axiril xadiis moom Talq ibn Ali alxanafi radiyallahu taala anhu mu ne bi ñu ñëwee ci yonent bi alayhi salaatu salaam jóge suñu dëkk Yaman ci waa Banu Xanifa nee na ñu ñëw def délégation ñuy xabaar yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko nag suñu dëkk suñu dëkk bële dañ faa am pàkk boo xamante ni nii fu ñuy jaamoo yàlla mooy boo xam ne bu ñuy jaamoo yàlla boo xam ne ñun ñoo ko moom waaye nag li ñu bëgg mooy dañoo bëgg nga may ñu nga may ñu ci li nga xamante ne nga may ñu ci li nga xam ne mooy sa desetu desitu ci sa desitu njàpp mooy bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam li ci des desu njàppam ndax njàpp loolu bokk na loolu loolu noonu mooy ndox mi gën a laat ndox mi yonent bi alayhi salaatu bi bi génn ci loxoom yi mooy yooyu ñoo gën laat mais bii nga xam ne day jàpp ñu jóge mooy ngir ñu taataan barke ñu ne ko wastawhabnaahu ñu ñaan ko sàkku ci moom min fadli tahurihi ci li nga xam ne mooy desu njàppam moom alayhi salaatu wassalaam muy barkeelu bi aasaarihi alayhi salaatu wassalaam ci ay jeexitam jeexitalam yoo xam ne comme looloo tax saxaaba yi radiyallahu anhum comme le Seydina xam ne benn karawu yonent bi alayhi salaatu la amoon daal di koy def ci kaalaam waaw akbar bés ba kaala googu réerée toog gisu ko wallaahi fu ne yëkkati ci kaw ci suuf ngir trouver ko ndax karawu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba ci kaala gi te bu ko solee xeex bu mu songu rek mooy gañ waaw loolu tamit la imaam abdullah ibn umar ibn umar ibn alxataabi radiallahu taala xamoon ba moo tax da doon yéeg giléemam di wër mbedd madinatul munawwara yi ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam yor giléemam di wër amul benn buñ ko ne waa abdallah looy def li mu ne la'alla qadamun taqa'u ala qadam allahu akbar mu ne amaana sama tànku gëléem gii ma war dal di tegu ci tànku boo xam ne gëléem gu yonent bi alayhi salaatu wasalaam masoon a war sama tànku gëléem tegu foofu looloo tax may wër mbedd Madina yi allahu akbar fu mu mas xam yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa doon wàcc ci voyage bërëb bu mas a taxaw tuur wàcc fa tuur fa ndox door a continuer lu mu yàkkamti yàkkamti moom ibnu omarin ibnu omar radiallahu taala anhuma dina fa taxaw tuur fa ndox door a dem wala bu dee gis na mu mas fa sieste tëdd fa tuuti dina fa wàcc tëdd fa ak lu mu yàkkamti yàkkamti muy ibnu omar al athari radiallahu taala anhu ndax kooku dafa xamoon li nekk ci lool moom la ñuy xamoon te saxaaba yépp radiyallahu taala anhum loolu lañ xamoon comme bu ñu àggee ci sulhul Hudaybiya li nga xam ne moom la Urwat ibn Mas'ud wax radiyallahu taala anhu ne man de dem naa ci Kisra dem naa ci Qaysar waaye maa ra'aytu qat malikan yu'azzimuhu qawmu kama yu'azzimu asxaabuhu kama yu'azzimu asxaabu muhammadin muhammada allahu akbar alayhi salaatu wassalaam mu ne man ci sulxul Xudaybiya bañ leen di yónni waa Makka di yónni ay nit ñuy dem ak ñëw Urwa ibn Mas'ud as-Saqafi radiyallahu anhu ne bàyyi leen ma ma dem ñu ne ko dema ginnaaw bañ amee ñuy yónni mu dem ak la fa xew yépp yonent mu gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu ñëw ci waa Makka di leen compte mu ne maa ngi wàcc yàlla ne man de dem naa ci Qaysar dem naa ci Kisra César dem naa ci Kesroes bu Perse Qaysar Césaru romain yi waaye maa ngi wàcc yàlla ne masumaa gis benn ci ñoom koo xamante ni nii ay àndandoom ay ñoñam màggal nañ ko bi ko wekk màggal ko comme ni nga xam ne noonu la waa saxaabaay Muhammad yi alayhi sayyidina rasulullah alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhu ko màggale comme moom masumaa gis benn buur bu ñu màggale comme noonu ndax lan mu ne amul benn tiflit boo xam ne day jóge ci gémmiñam gi dal ci suuf lu dul bala moo laal suuf gaa yi taawu ko ko taf téye ko bala moo laal suuf kay kapte bu ko defee fa yadlikuuna bihi wujuhahum wa juludahum Allahu akbar a dugg insha allah moom la xamoon moo tax ñu ne fa Talq ibn Ali ak ñi mu àndaloon radiyallahu nee na ma ñu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam sa ndesu jàpp de lañ soxla woon ndax kat dañoo am suñu suuf benn pàkk boo xam ne dañ ko faa def ngeen di jaamu yàlla fa daa bi maa ew fa madmada yonent bi alayhi salaatu wassalaam di jël laaj ñu ëndil ko ndox mu daal di euh, euh, daal di euh, def ci gémmiñ gi yëngal comme booy jàpp yëngal ndox mi fa magmara thumma sabbahu lana fi idaaw mu jël benn récipient boo xam ne ci euh, baat ab baat boo xam ne ci der lay nekk mu daal leen ko ciy defal waqaala ginnaaw bi mu ne leen idhabu yeneen ci maanaam saab saab jox leen boo pare ne leen dem leen bi hadal ma yóbbu leen ndox mi fa ida qadimtum baladakum faksiru bay'atakum ne leen jël leen ngeen dem jël leen ndox mi ngeen dem ne leen jël leen bu ngeen demee ca seen pàkk boobu ngeen di wax bu ngeen demee ngeen sotti ko foofu mooy ngeen jël ndox mi ngeen daal di ko fay wis daal di ko fay sotti ah fandaxu ne leen bu ngeen demee foofu na ngeen mooy bu ngeen demee foofu na ngeen ko toj mooy idaawa gi baag bi na ngeen ko dagg toj ko no faksiru bay'atakum non bu ngeen demee seen foofu noonu nga xam ndax bii ah ba euh, mooy euh, walaw laa daf'ullahi an-nas ba'd ba'dhum bi ba'din la huddimat euh, masa salawatun wa masajid wa bi'un boobu noonu muy wax mooy mooy fi nga xam ne chrétiens yi fa la ñuy liggéey fa la ñuy jaamu yàlla ndax ñoom mooy église ñoom ay waa yaman gisoon nañ ne Abraham fa la newoon Abraham ci ñoom la bokkoon dañoo ay chrétiens la ñu wax moo tax mu neen bu ngeen demee foofu faksiru bay'atakum bu ngeen demee na ngeen toj mooy seen euh, kii boobu na ko toj mooy na ko toj wandaxu makaanaha min hadha ma mooy ngeen toj jàkka joo ci église bi après ngeen def ngeen tabaxaat mu ne bu ngeen demee ngeen toj lool jël ci ndox mii nii ma defal leen ci baag bi ngeen fandaxu makaanaha min hadha ma ngeen sotti ko ci bërëb boobu mu ne leen nag bu ngeen ko dexee wattaxidu makaanaha masjidan ngeen jàpp ginnaaw bu ngeen ko tojee ngeen foofu noonu ngeen daal di koy def mosquée fa qulna moom Talq ibn Ali ak ñim àndaloon nee na ne yaa nabiyallah yow ndaw yàlla li yow yonent bi yàlla bi alayhi salaatu wassalaam inna al balada ba'id wal ma'a yanshif ne ko yow yonent bi yàlla bi kat alayhi salaatu wassalaam ñun suñu dëkk bi dafa sori de madina ba yaman bala ñu faa dem ak baag bi dañuy ragal ndox mi ñu ci defal amaana dañuy bañ mu évapo mu mu mu mu mu évaporé wu loolu la ñuy ragal yan chiffre day évaporé ndax fi ñu dëkk dafa sori xaala yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne euh, kon sotti leen fa ma fa ma fa mu dóo minal ma fa innahu la yaziduhu illa tiban qaala fatashaahahnaa ala hamlil idaawa ayyunaa yahmilu nee na ñu yonent mi alayhi salaatu salaam biñ ko waxee loolu ne ko ñun nag fi ñu dëkk dafa sori te ñuy bañ mbir mi naaw ndox mi ndax bu yàggee day day dem ba jeex bala ñu àgg nee na yonent mi alayhi salaatu salaam ne leen yokku leen ci ndox sama ne su bi jël leen ndox mu bari ngeen sotti ci fa innahu ndax sotti gi ngeen kii sotti ndox laa yazidu du yokk loolu sama ndesu njàpp gi illaa tiiban lu dul ak teey ak mbaax mooy lu lu baax rek lay doon lii moo tax gis nga lii dañ ciy jànge la këni u zam-zam bu dee da nga am ci biteel bu ndaw nga bëgg mu des ci yow lu bari danga ciy yokk ndox ndax laa yaziduhu illa tiiban sunna yonent bi alei salatu salaam a ko wax ñii ne leen sama ndoxum njàpp jël leen comme que da di bañ mu dem mooy ku yor sam ndoxu zam-zam bañ mu gaaw a jeex jëlal li nga xamante ne nii mooy euh, ndox mu bari nga daal di ko ci sotti boo jëlee ndox mu bari daal di ko ci sotti bu ko defee moom day mujj deñu ba léegi maa u zam moo tax ay nekk fi ah non man man bu ma defal boo xam ne bu ñu rax la non man moom ndox mi may defal bu mu rax non loolu dara déggoo li wax jël leen ndox ngeen sotti ko ci ngeen yokk ko ci ndax du ko yokk lu dul illaa tiiban lu dul ak teey kon loolu la maa u zam-zam ak lépp ci yam yu mel noonu boo bañee mu kii la da nga ciy yokkum ndox bu ko defee euh, mu bari nga man koo conserver bu dee surtout bu dee ne xam nga ne yow lii bala ma koo amaat loolu mën nga ko sotti wala boog bu dee ne ñi ngi ci war a jox dafa bari comme ujaaj bu jógee ujaaj yi buñ jógee Makka jarul ndax bu ñëwee ñi lay seet ñib dangaa mën a jël ñoo ñëpp nga ku nekk nga jox ko loolu day kii da ngay jël def ko ci paan jëlalub bouteille yu deux litres sotti ko ci paan jël paan bi nga remplir paan bi ba mu fees ut say biteel wala ku kii nga tànqal ko ci jox ko te kooku maa u la yor ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo wax ñii ne leen fa mudduuhu min al ma fa innahu la yaziduhu illa tiiba mu ne fa qaala moom Talq ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu nee na nag léegi problème boobu réglé wu mu des beneen mu des beneen problème beneen problème bi mooy lan nee na fatashaaxna ala hamlil idaawa ayyuna yaxmiluha faja'alnaha nawban bayna baynana nee na rek mu jugi nag ñu am beneen problème mooy léegi ñun xam nañ ne Euh, euh, euh, léegi yokk nañ ndox mi léegi kan moo koy yenu ku nekk ne maa koy yenu ndax ndox mu ñu yeneen ci maaley saam saam bàyyee moom ku nekk ne honneur boobu moom maa koy yenu ba suñ dëkk ñu am ci kuy ne maa koy yenu ñeneen ñi ne déedéet ah danga ñoo gën a bëgg lu baax keneen ki ne waaye yéen yéen ñu ngeen foog mu ne fatashahahna ala hamlil ida wa ana kan mooy yenu baan boobu téye ko ba dëkk ba fa ja'alnaaha gis nga ni ñu xër woon ci lu baax waaw yow foog nga ne ñii dinañ gis luñ ne lii yonent bi alayhi salaatu wasalaam lii la bëgg ñu koy ñu koy bañ a def wala lii la bañ ñu koy def yaakaar nga lool ñoo xam ne ndox mu leen jox rek la ñuy xëccoo ku nekk naan maa koy yenu kooku xalaat kooku kooku xam nga ne bu dégg ñu ne lii mooy sunnaam mu koy bàyyi lii mooy alxubbul as-saadiq lii mooy cofeel bëgg goo xam ne gu réel la gu sincère gu dëggu kon mu ne leen léegi ñu ne kan moo ko yenu ñu am ci problème ku nekk ne man leen rek mujj bi fa ja'alnaha nawban ñu daal di koy def nag léegi ñu koy awante ku nekk ñu utal la ne kii mooy yenu bu bërëb sàngam mooy léegi trajet bi dañ koo xaaj ay xaaj ne diw yow yaay yenu bu doon tey ñu ne kon kii moo yenu ba kër euh, kër kër kër xaar keene maa yenu ba kër kër kër kër euh, Lat Joor keene maa yenu ba kër Massa kii ne man maa yenu ba Pikine kii ne man maa yenu ba ni may àgge Dakar Plateau ba ni ñuy àgge les Mamelles mooy noonu mujj def ku nekk ne léegi nag ñu def ko naw ban ay ay ay li kulli rajulin yawmun wa layla xam nga ñi fiñ dëkkoon sori nañ même lii moom mii mii moom ëpp nañ dëgg mu ne ku nekk ci ñun ku nekk mooy yow jour lëmm ngay yem dañ naan léegi comme konoon la demee jour tel diw yow yaay yemu mbir mi mooy dañu doon ñibbi beneen jour bi bu guddi gi ak bëccëg gi bu jeexee nga jox ki ci des mu ne fa lamma qadim naa bi nga xam ne ci lañu agsi baladanaa di suñu dëkk fa'alna alladhi amarana ci lañu def lim ñu digal mooy toj suñu église boobu daal di fay sotti ndox mi lim ñu ko waxe woon ba pare ñu daal koy def li nga xamante ne mooy jàkka moom Talq ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu mooy li nga xamante ne mooy histoire waaye ba léegi moom imaam at-Tirmidhi rahimahullah dafa sololoo na ko noon imaam annasaa'i ak imaam ibn maaja rahmatullahi alayhim na ko noonu eh, imaam ahmad ibn hanbal daal dina koy solo imaam talq ibn ali radiyallahu taala anhu mu ne bu dee ci riwaayu imaam an-Nasaa'i bi mu ne xarajnaa wafdan xatta qadimnaa ala rasulillah fa baaya'naahu wa sallaynaa ma'ahu fa lammaa qada salaata jaa'a rajulun ka'annahu badawi fa qaala yaa rasuulallah maa taraa fi rajulin massa dakarahu fi salaah qaala wa hal huwa illa mudghatun minka aw bad'atun minka moom dane Talq ibn Ali radiyallahu anhu mooy ci xew-xew bii ci tabaxu jàkka ji jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne dañu génn man ak sama ñu def délégation am na yenn ci riwaaya yi ñoo xam ne joxe nañ ñaata lañ woon wax nañ seen nombre ci délégation bi ñaata lañ woon waaye am na ay wute ci nombre yiñ joxe wallahu alamu aya dhalika kan buur yàlla moo xam lool lépp analan moo ci nekkoon dëgg-dëgg waaye moom mu ne radiyallahu anhu mu ne xarajnaa wafdan dañu génn def délégation xatta qadimnaa ala rasulillah même histoire bi ba ni ñu agsee ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da ngay gis ne ñoom ñooy première bu ñëw seet si yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tuub si ndax ñoom ñu ngi ko def daanaka aleyhi wassalaam dafa agsi Medina rek laata muy jóge kër Seydina Abu Ayyub bi mu dal en attendant ñu tabax jàkkaan ji waaye tabaxaale néegu soxnaan di yaay sawda bint zamaa comme ni ñu gisoon ne dencoon na ko ca makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman ak yaa aïsha waaye sëy loolu gisoon nañu ko waxoon nañu ko jàlloon nañu ko laata ñuy pare ñuy tabax néegi jàkka ji ak néeg yooyu sax moom ñëw na ànd ak délégation waa ñoñam mu ne bi ñu ñëwee nag fa baayaanaahu ñu jaayanteeg alayhi salaatu wassalaam wa sallaynaa ma'ahu ñu daldi julli ak moom mu ne fa lamma qada salaata ba nga xam ne ci la pare julli ñu jullee moom ba mu sëlmale ba pare moom alayhi salaatu wassalaam jaa rajulun ci la benn góor aksee ka annahu badawi moom nag eeru kaw kaw la ma jox waa jooju muy ki ñëw di ko laaj ndax nit bu ñëwee foo xamante ne nii dëkku fa léeg-léeg day neex a xàmmee xam nga léegi ak communication yi voie de communication yeeg télé yeeg yooyu tax na daanaka colko gi dañ ko mondialiser da ngay gis ku nekk ca biir Koumpentoum wala ca biir Bawol dëkk ci néegu ñaxam waaye di teg li ñu naan tegu americain waaw <laughs> di solo comme si ndax la gis na télé bi yooyu fi kii te tamit gaa yi jóge fii di dem ndakaaru yooyu lañuy sol moom itam mu ut ci yooyu di sol waaye lool moo tax ku mel noon bu dut bu ñëwee ci capital bi biir Dakar par exemple kooku mën naa bañ a feeñ waaye imaginer jamono te loolu yàggul sax te ba léegi am na sax ñoo xam ne bu ñoo leen gisee rek ci biir capitale bi di nga xam ne ñii dëkkuñu fi ndax ñii ay ay ay étranger lañ en tout cas ci capitale bi même bu dee ci réew mi lañ dëkk kon mu gis ne mu ne waajooju ñëw bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam sëlmalee ñëw di ko laaj mu ne kooku ka annahu badawi comme kaw kaw mooy comme campagnard mooy eeru campagnard la yor loolu nag du xas du xas de déedéet mooy dafa bëgg moom comme que dëkku fi gis nañ ni day dóor a ñëw ci waa Banu Hanifa tribu de la dëkk dafa ñëw day décrire rek li mu gis ndax agsi na gis na ña fa dëkk ni ñu mel ak ni ñuy doxale kii nag mu gis mu wuteeg ñoom ba te moom it xam na luy kaw kaw mu gis ne eeru kaw kaw la yor góor googu ñëw moom radiyallahu taala anhu wa arda fa qaala bi mu agsee mu ne yaa rasuulallah mu ne yow ndaw yàlla li moo tax ma ne la du xas gis nga xam-xam bi ñu àggal teggin yi mu àndal ndax boroom xam-xam bala ngaa wax ak moom sopp nañu ci teggin bokk na ci teggin nga jaar ci li nga xamante ne nii mooy euh, titre boo xam ne moom nga koy woowe bañ ko ne comme niñ ko fi waxe woon ku tudd cheikh nga naan ko e lan la euh, borom bi walla lan la euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lan la lislaam wax ci masala mi déedéet loolu kenn du ko def wala booy wala gain déedéet yooyu yooyu du lu ñuy waxeek boroom xam-xam déggoo ca suuratu seydina yuusuf alkarim ibnul karim ibnul karim alayhim salawatullahi wasalaamuhu wa uh, uh, barakaatu la prisonnier yi dukkoon ak moom waxoon yañ dugaloon prison ba ñëwee di ko laaj wa daxala ma'ahu sijna ñoor ñaar ñooñu duggoon ak moom prison pourtant ci awaam yi lañ bokk ci lamdaa yi duñu sax ay boroom xam-xam waaye xoolal nan lañ laaje woon seydinaa yusuf alayhi salaatu ngir mu firil leen seen génte yuusufu ayyuha siddiq aftinaa fi sab'i baqaratin simaan waaw akbar mooy ne waaja nga xam ne ci ñooñ ba mu rëccee ba buur bi mu génn buur bi wax ko mu dégg buur bi wax gént gi mu gént moom mu ne am na koo xam ne bu bu ñu ko mayee kooku dina tekki gént gi bi mu ñëwee ci Seydina Yuusuf pris ex prisonnier boobu la mu wax Yuusufu ayyuha siddiq xoolal ayyuha siddiq aftina yow yuusuf alayhi salaatu wasalaam yow mi nga xam ne yaay ki nga xam ne yaay as-siddiq ku jéggi dayo ci dëggu dépassé na darajaay siddiq ya moom alayhi salaatu wasalaam ayyuha siddiq ndax li ñu nekk ci kaso bi yépp ci ndungu siin amul lenn lum leen ma sa wax loo xamante ne demewul liñ leen ko waxe woon seen añee bu doon ñëw mën a leen lii lay doon bu ñëwee mu nekk loolu seen génte ñu amoon ñoom ñaar ba mu leen ko gét firilee kenn ka nañ ko kenn ki mucc na ba dégg loolu tax mu ñëwaan ne ko yuusufu ayyuha siddiq nga gis teen gi ayyuha siddiq yow ku dëggu moo tax kaw kaw bii it radiyallahu anhu ne ñëw ànd ak teggin yooyu ne yaa rasulallah dafa ñëw di laaj si mu jaral ko mu jógi dëkkam village am ñëw ba dinatul madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam di laaj loo xam ne bariwul ci ñun ñu koy def jaraluñu sax ñu toog ak boroom xam-xam bi am loo xam ne pourtant c'est capital bi suñu njaamu yàlla duñu ko laaj ndax dañoo rëy wala dañuy ruus te nag xam-xam comme li boroom xam-xam yi wax képp ku rëy ak kuy ruus kooku du am xam-xam ñaar ñooyu kenn ci ñoom naan ruus naa koo laaj ndax dañ naan masala mii nga xam ne moom la gone yi fooy man mag mii ñeme naa ko fee laaj moo tax it doo xam dara te boo demee loolu dédommagé wu la ndax suñu boroom nee na fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun laaj leen ñi nga xam ne ñooy waaye alxuraan boroom xam-xam yi bu ngeen xamul moo tax kenn amul layu xaw ma woon ta am ñoo mënoon laaj ndax dangaa ruusoon kon mu doxe dëkkam ba ñëw ne ko yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li aleyhi salaatu wassalaam maa tara fi rajulin massa dakarahu fi salaa loolu mooy laaj bi waaw akbar ne ko maa loo gis lan ngay àtte ci góor goo xamante ni dafa laal sàkkaraam mooy dafa laal li nga xam ne mooy awraam fekk mu ngi julli qaala yonent bi alayhi salaatu tontu ko ne ko wa hal huwa illaa mudghatun mink aw bad'atun mink ne ko loolu ndax dafa nekkul li nga laal noonu di sa awra bi fekk yaa ngi julli est nekkul lu dul benn dog la rek benn membre la rek benn dog la rek ci yow mooy ci yow la bokk loolu mooy xadiisu Seydina Talq ibn Ali lii lan lay wax mooy ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da koo laaj ku laal awraam ndax dafa war a mooy lan lan mooy àtte bi est-ce que kon njàppam toj na te rawatina ci julli la ko def que war a dem jàppiwaat wala déet yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko loolu nekk lu dul dogit la ci yow loolu mooy dara newu ci mën ngaa ko sa julli yooju sa njàpp toj loolu seydina Talq ibn Ali mi radiyallahu taala mooy ki nga xam ne moo ko nettali ci même riwaaya bi nga xam ne même càllale bi ñu waxoon te xadiis bi xadiis bu wér la eh, léegi masala fiqhiya masala fiqhiya muy masala ngo gis nañ ne fii yonent bi aleyhi salaatu wasalaam lan la wax waa ji kaw kaw bi am na ci beneen riwaaya moom ci boppam Seydina Talq ibn Ali moo laaj laaj bi kon moo tax li yenn boroom xam-xam yi rahmatullah aleyhim wax ne amaana da ko de laaj ba pare taxaw bi ñu jullee ba pare am keneen ku jóge fële muy kaw kaw bii mu wax ñëw laaj ko mu ne kon loolu la ko yonent bi alayhi salaatu salaam tontu léegi nag masala fiqhiya mooy léegi mu am ab laaj boo xam ne mooy lan mooy est-ce que laal awra day toj njàpp walla laal awra est-ce day toj njàpp walla mooy nit ku laaloon awraam jàpp ba pare moo xam moo ko tey jël loxoom dugal ci awraam laal ko walla tayu ko woon loxoom laal awraam est-ce que loolu daf njàppam toj na walla déet mooy masala bi boo nee dafa toj mooy ne kooku bu dee ne dafa war a julli yi nga xam ne dafa war mu def ko war a mo bala moo def loolu mooy ne bu loolu jotee day nekk par ci moom bu ko waree def day nekk par force ci moom mu jàppi boo nee nag du dara comme li hadis bii wane mooy ne kooku yàqul jàppam mën naa jóg julli même bu dee ne laal na awra loolu mooy masala mi foog naa leer na loolu dañ naan boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute am ci ñeenti wax ñeenti wax yu wuute ci laal awra est-ce que day toj njàpp walla déet avis bu njëkk bi mooy ne laal awra tojul njàpp dara du toj njàpp ci lu ñu joyal mooy laal awra nit wala góor walla jigéen ci yem ku laal awraam kooku njàppam ndax la ar rijaalu al nisaa'u shaqaa'iqu rijaali fil hukm yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne góor ñi te num tudd jigéen ñi ay sœur lañu ak góor ñi ci wàllu àtte mooy ñoo bokk même àtte ba mu des yoo xam ne bu particularisé bu amul luy ñëw di particulariser àtte bi rek comme lu jëm ci wàllu mbërëk ak yooyu mooy ne ñoom ñoo bokk ay at moo tax laal bi moom góor ak jigéen ci yam léegi avis njëkk bi mooy lan mooy ne loolu tojul njàpp ci lu ñu joyal ku laal awraam njàppam toju loolu tojul njàpp loolu mooy avis njëkk bi mooy madhabu imaam abu xanifata nu'man alayhi raxamatur rahman am na nag riwaayé la tamit buñ jële ci imaamuna Maalik ibn Anas muy imaam Maalik boroom ngir mi lii tamit wax jii am na riwaayé boo xamante ni jële nañ ko ci moom Seydina Maalik ibn Anas waaye loolu mooy li nga xam ne mooy mazhab bi am na tamit ci ay saxaaba yu ñu ko jële comme ñoom seydina Talq ibn Ali yi imaam Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Abbas ak ainsi de suite ay saxaaba radiyallahu taala anhum yoo xam ne jële nañ ci ñoom it ñu ne laal awra tojul jàpp loolu mooy avis bu njëkk bi deuxième bi mooy contraire u avis nii mooy ne laal awra day toj njàpp ci lu ñu joya moo xam yaa ko tayam tayoo ko mooy ne laal awra kese laal ko rek mooy sa njàpp toj mooy contraire mazhab bi ñu gis léegi bu mazhabu xanafiya yi rahmatullah alayhi kan moo wax lool kan lool mooy mazhabu kan lool mooy mazhabu ngir bi di ngiru imam Malik te mooy li fa almashhur mooy li fa siiw mooy li ñuy ubbee mooy giir mooy ku laal sa awra sa njàpp toj na loolu tamit mooy madhabu imaam Shaafi'i ak imaam Ahmad ak imaam Ibn Hazm loolu nag te jële nañ ko li ëpp ci ay saxaaba radiyallahu taala anhum lu bari ci saxaaba yi radiyallahu abi bu njëkk ba Seydina Ali ibn Abi Taalib tamit jëli nañ ko ci moom que ne laal awra tojul njàpp bii nag deuxième bi ne day mooy mazhabu euh, imaam muna Malik imaam Shafi'i imaam Ahmad ak imaam Ibn Hazmin rahmatullahi ala al jamii loolu mooy deuxième avis bi troisième avi bi ba léegi ci masalaam ku laal sa awra sa njàpp toj naam tojut ñu ne euh, ñoom dañu def teqantal mooy at tafsil dangay gis ne ñaar yële mooy duñ opposé mooy extrême lañu bu ci nekk mooy bu ci nekk kii dane du toj ci lu ñu joyal kenn day toj ci lu ñu joyal léegi nag mu am koo xam ne daf troisième avis bi nekk ci diggante bi mooy day teqantal ne bu ñu ko bu dee ne da ko laal nit ki walla ndaw si dafa laal awraam jële ci bànneex wala mu ko di doon ut bànneex a taxoon mu yoor loxoom dugal ko laal awraam bu boobaa njàppam day toj waaye nag bu dee ne bànneex taxul woon kom mu euh, sangu ba pare jàpp laata muy sol yére loxoom laal awraam ñu ne kooku noonu moom njàppam tojul wala mu doon dugal loxoom am lu doon jël mu laal ci poos bi ndeke poos ba dafa fëq laal awra ñu ne kooku euh, non kooku loolu euh, tojul njàppam kan moo wax loolu loolu tamit benn riwaay la buñ jële ci seydina imaamu Malik ibn Anas euh, di boroom ngir mi rahmatullahi alayhi euh, loolu mooy ñetteel bi ñeenteel bi euh, ñoom dañu ne ñoom dañu fexe lan fexe boole dalil yépp comme que dalil yi incha allah buñ ci ñëwee dina gën a leer mais saa yi dañuy wax avis yi ñoom dañu ne nañu wax avis yi d'abord nañ wax avis yi continuer liñ de ñoom dañu ne muy ñeente avis bi ñeenteel euh, euh, euh, li nga xam ne mooy position bi ci masala bi mooy ne ku laal sa awra kooku dañoo sopp ci moom rek mu jàpp waaye nekkul loo xam ne farata ci moom mu jàpp loolu mooy la mooy ne njàppam tojul ndax bu ñàppam tojoon c'est sûr que par force lay doon bu waree loo xam ne da ko war a def ak njàpp loolu day nekk farata ci moom mais dañ koo sopp mooy njàppam tojul man na koo def mu def ko moo gën mais nag bu ko deful dara bu ko ci fekk kan moo wax lool loolu euh, mooy mazhabu imaamu Ahmad imaam ahmad ibn hanbal rahimahullah moom loolu riwaaye la boo xamante ne nii mooy waxuma ngir bi de imaam ahmad ci boppam ci boppam ndax loolu loolu loolu defoon nañu précision yooyu que ne le fait imaam bi imaamu mazhab bi comme imaam Malik wax leen gis nañ fii imaam Malik presque gis nañ ñetti wax ci moom yuy jële ci ñetti bokk ñaari riwaaye yu wute te pourtant ngir bi leneen la jël mooy ne gis nañ ci moom mu ànd ak ñi ne du du du toj njàpp ci lu ñu joyal ñu ngi nii gis léegi mu ne loolu dañ koo euh, mooy bi ne bu nee da koo laal ndax bànneex boobu day toj bu dee laalu ko ndax bànneex du toj mais pourtant ngir bi du loolu ngir bi mooy ne day toj de toute façon ku laal sa awra day toj kon kii ñett ñetteel abi bi neewuñ la mooy mazhabu imaamu Ahmad de mais loolu riwaaya la mooy loo xam ne dañ koo soloo ci moom nangoo ko ci moom loolu nag wuute nag li waa mazhab bi wax du tout le lu mu lu ñu soloo ci moom rek moom la mazhab bi wax mazhab bi mën naa ñëw gis contraire li imaam bi gis ndax leneen i dalil ak yoo xam ne waxoon nañ ko ak yeneen yoo xam ne ci euh, téere fiqh yi la gën a yelloo euh, ñu gin ci yaatal waxoon nañu ko kon ñeenteeli avis bi mooy riwaaye la buñ jële ci Seydina Ahmad ibn Hanbal rahimahullah moom lan la wax mooy ne dañ koo sopp rek ku laal sa awra dañoo sopp lan nga jàppi mais boo ko deful dara newul loolu mooy avis léegi nag mu des ana lan mooy dalil yi ku nekk ndax lislaam lool la li alxuraan wax haatu burhanakum in kuntum saadiqin indi seeni preuve bu dee wax ngeen dëgg mooy ne noonu la te loolu dafa am solo te léeg-léeg nga dégg ma dégg ñeen ñi naan àddina bi moo laaj loolu léegi que léegi même lislaam sax loolu lam daa moo koy wax mooy koo xamante ne ci am yii la boobu que ne pour temps mais nag seen wax ju am solo la ndax léeg-léeg ñi ñu koy wax moo yenn ustaas yi nga am dañuy ñëw wax leen ñu ne leen fan ngeen ko teg ana fan la ko alxuraan ab texte alxuraan wala na wax bu xawee réticent ñu ne ko noo xam nga loolu jamono jee ko laaj ndax nit ñi dañoo bëgg li ñuy def nga wax leen fan la tegu loolu du jamono ji rek de loolu moo mas a xew nit ñi dañuy foog ne mbir yi léegi la xew déedéet loolu moo mas a xew. saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum yonent bi alayhi salaatu wasallam loolu la leen jàngal di dem ak dal yi du tout le temps nag lu ëpp mu jar mu mu mu jar ko surtout nag bu dee ne rawatina ñi ngay wax dañoo xaw réticent ci mbir mi wala ñu nekk ñoo xam ne sàkkukatu xam-xam la ñooñu doo ñëw rek ne leen lii la mu jeex dañ leen di wax lan moo tax fan la tegu ba bu ko defee ñoom it buñ demee wax ko feneen. ñu man leen a laaj seen wax ji fu mu du ñu ñëw rek naan sëriñ diwa ko wax ndax sëriñ diwa ko wax ci l'islam loolu lu mooy ñu naan la lii dagan naan daganul nga naan sëriñ diw nee na na non loolu loolu du wax bi wax bi mooy ana ban texte coranique moo ne lii dagan na wala ban hadis moo ne lii dagan na wala ban ijmaa wala ban te buñ na lee boroom xam-xam ko loolu mooy daan fu ko teg kon nag boo nee sëriñ diw rek yem foofu am na ñoo xam ne loolu loolu du ay léegi la xew moo ma a xew moo mas a xew te bu ko defee da noppal nit ki kon léegi ñu ne kon léegi laaj bi mooy ku nekk say wax foo ko te boo récapituler wax yi mooy wax bu njëkk bi muy waxu xanafiye yi laal awra tojul njàpp ci lu ñu joyal deuxième bi di mazhabu imaamuna Maalik imaam Shaafi'i ak imaam Ahmad mooy laal awra day toj la ak imaam Ibn Hazm ñetteel bi mooy ne bu dee da koo laal ndax bànneex bu boobaa day toj bu dee da koo laal te bànneex waralu ko bu boobaa du toj loolu jëli nañ ko ci imaamu Maalik ibn Anas rahimahullah ñeenteel bi mooy ne dañu ko sopp ku laal sa awra ak noon laale dañoo sopp Euh, loolu nag mooy bu dee ay man yoog yooyu génnul wala ay euh, nu mu tudd mas yoog wasi loolu la def voilà que laal awra ku laal awraam dañoo sopp tout court mu jàpp waaye doo nekkul loo xam ne lu far farata la loolu riwaay la buñ jële ci imaam Ahmad ibn Hanbal léegi nga ne ma waaja léegi ñëwal ci dalil yi ñu xool ñu ne la dalilu xanafiya yi rahmatullah ñoom nee nañ seen dalil mooy ci Talq ibn Ali mii ñu nekk radiyallahu taala anhu wa arda moom imaam Talq comme niñ ko gisee ci xadiis bu wér la boo xamante ni nii euh, imaam an-Nasaa'i comme ni imaam Abu Dawud tamit soloo na ko euh, euh, naka noonu imaam at-Tirmidhi wax nañ la ko imaam an-Nasaa'i ak imaam Ibn Maaja rahmatullah alayhim na ko noon imaam al-Bayhaqi ak imaam Ahmad ibn Hanbal ñoom ñëpp soloo nañu këne moom waa bi mu ñëwee kaw kaw bi radiyallahu anhu bi mu ñëwee laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne dafa laal awraam ci biir julli lan moo ci nekk lan moo nekk ci laal awra lan mooy àtte bi mu ne ko loolu xanaa nekk lu dul ab cër la ci yow ñu ne voilà bu doon ne day toj njàpp yonent bi sa salaatu wassalaam danaan ko ah sa njàpp toj kon nag laal kon awra laal sa awra sa pëy mu ngi mel ni rek kon membre la rek comme mu ngi mel ni nga laal sa sa sa benn loxo rek wala laal sa bakkan wala laal sa nopp wala lool benn la ndax laal nopp ni nga xamante ne nii lu waral njàpp na ko noonu lii yonent bi alayhi salaatu wasallam moo ne ko lii nekkul illaa mudghatun wala bad'atun minka aw dog la rek boo xam ne walla bad'atun minka boo xam ne ci yow la te laal benn membre laal membre bu bokk ci doomu aadama noonu yonent bi alayhi salaatu salaam war nañu fii que kon laal awra kon du lan euh, du waral njàpp léegi kon loolu ci gàttal mooy li nga xamante ne nii mooy ndax dañuy tënk affaire yi vraiment dañuy bañ affaire yi gën a nekk kiiwu fiq euh, nu mu tudd Euh, duruus fiqhiya moo tax dañ koy tënk lool mën nañu yem ci lool ci li nga xamante ne mooy seen tegtal ci wàllu xadiis boobu ak li ñu wax ci wàllu beneen bi mooy aqlan dafa am naq la ñoom seen tegtal dafa am naq la mooy loo xam ne dañ ko jële ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy xadiisu Talq ibn Ali radiyallahu anhu aqlan ñu ne xal ñu ne leen ñu ne euh, euh, ñu ne day toj njàpp ci liñ joyal muy waa jumhur mais xool leen rek yonent bi alayhi salaatu salaam nee na nekk lu dul aw dog ci yow mooy benn partie ci sa yaram est-ce que ku laal sa nopp da jàpp ñu ne jumhur naa non non ñu ne voilà yonent bi alayhi salaatu salaam nag moo ne lii moom noppayam rek kon ko loolu la wax rek ndax lu mooy ne benn dog la ci yow comme que nopp boo ko laalee du du du du du du du du du waral njàpp kon ne loolu du waral njàpp te tamit ñu ne pooj bi pooj pooj pooj bu laalee awra est day waral njàpp ñu ne leen déedéet ñu ne ñoo yem amul benn différence entre loolu ci gàttal lool mooy kon euh, argument wu xanafi yi rahmatullah alayhim léegi ñu ne waa jumhur waaye léegi lan ngeen di euh, xanaa gisu ngeen euh, li li xanafi yi wax rahmatullah alayhim ñoom seen kii bi te xadis bu wér la même bu dee am naw ñuy wax ci xadis boobu xadis boobu li gën a dëgër mooy xadis bu wér la muy xadisu Seydina Talq ibn Ali bi ndax euh, wax ju am ci doom ji di di euh, doomam ji moom Talq ibn Ali di Qays ibn Talq waaye li gën dëgër mooy ne euh, moom Talq ku eh, xadis bi nii mooy doom ji Qays ibn Talq ku dëgër la mooy ne ku kii la xadis bu wér léegi ñu ne waa yéen waa jumhur di maalikiyee yi shafi'i yi xanaabila yi imaam ibn Hazm ana rahmatullah aleykum ana lan mooy seeni dalil ñu ne ñun suñu dalil non mooy xadiisu Busra bint Safwan bi taala anha wa ardaaha muy xadis bu wér boo xam Abu Dawud ak imaam An-Nasa'i Ibn Ibn Hibban daal dinañ koy solo ah sayyidatuna Busra saxaabiya la woon sa saxaaba bu jigéen mu ne di doomi ku ñuy wax Safwaan radiyallahu anha mu ne kën a yonent bi alayhi salaatu dane man massa zakarahu falyatawadda képp ku laal sa sa awra na nga jàppi voilà lii kay leer na mooy yonent bi alayhi salaatu moo ne ñu képp ku laal sa awra na nga jàpp te al amru yaqtadi al wujub ida amara shari'u fa amruhu yaqtadi al wujub yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala borom bi subhaanahu wa taala yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu ñu joxee ndigal ne def leen loolu ci li gën dëgër ci waxu usuli yuune yi mooy ne loolu day wane ne jëf ji digle bi farata la ba ñuy am loo xam ne day wane ne digle boobu kat doonul woon farata ndekete kon ñu ne benn ngoog ñu ne lool rek am ñu ne noonoon ak xadiisu yaay ummu Habiba bi radiyallahu taala anha nekkoon soxna ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ne man massa farjahu falyatawadda képp koo xamante ne laal na pëyam na jàppi xadiis boobu imaam Ibn Maaja ak abu ya'la ak imaam al-bayhaqi daal dinañ koy solo te saxiix la li shawaahidi mooy bu wér la ndax yeneen xadiis yi ñëw wax lu mel ni comme xadiisu euh, busra euh, bint safwaan bi ñu gis léegi euh, ba pare ñu ne loolu en plus imaam abu hurayra radiyallahu anhu solo na xadiis bu mel nii ak arwa bint unays ak sayyidatu aisha ak sayyidina jaabir ak zayd ibn xaalid ak abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ku ci nekk solo nga xadiis boo xamante ne contenu bi ci lii lay tourné mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam digle képp koo xam ne dafay laal awraam na jàppi kon loolu day wan ni kon loolu képp ku laal laal awra day toj jàpp ah. léegi loolu mooy seeni dalil ci gàttal oh ñu ne leen mais euh, euh, euh, <coughs> yéen dal seen seen kii bii nii seen dalil bii nii même bu dee lu dëgër la dafa contradictoire ak li xanafiya yi de te xanafiya yi tamit ñoom seen seeni dalil wér na mais nan ngeen leen di tontoo bala ñoo jàll ci ne ñeneen ñi yéen nañu régler régler leen seen diggante ba pare ñu xool ñu ne non c'est que xadiisu xanafiye euh, yi xam am na wax xam nga sànq wax nañ la ne am na wax waaye nañu jàpp comme li euh, muhaddithun yu bari euh, am ñu ne mbir mi finalement lu dëgër na kën a dëgër na waaye suñu xadiisu busra bi radiyallahu anha moo gën a dëgër bële moo te comme affaire yi yépp dëgër kon nag dañuy def tarjiix mooy nootal benn lool benn façon la ci tontu yi boobu rek ñu ne buñ dañuy nootal nootal xadiisu Busra bi bintu Safwan radiyallahu anha ci kaw xadiisu Talq ibn Ali bi radiyallahu anhu ñu ne leen ñu ne ndax bii moo gën dëgër te moo ëpp saxaaba yu ko solo ndax wax nañ la ne Seydina Abu Hurayra yaa Ummu Habiba Arwa bint Unais Sayyidatu Aïsha Seydina Jaabir Zayd ibn Khalid Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu koo nekk solo nga kon kay lii ñu bari nañu jàpp nag ci li ñu bari solo ba pare mu gën a dëgër sanadan ndax ñoom seen sanad yi am na ci yoo xam ne chartu saxiix bi lañ kon kay loolu kay moo gën dëgër li nga xamante ne mooy bële nga xam ne am na sax coow comme li imaam Ash-Shafi'i wax ndax imaam Ash-Shafi'i rahimahullah moom dane laaj na bi muy wax ci xadiis bi daneen laaj naa laajte naa ci Qays ibn Talq bi ibn Ali di Qays ibn Talq ibn Ali laajte naa ko kan mooy kan waaye amul kenn koo xamante ne nii ku ko uh, xam la mooy wéral na ko mooy moom daf ñi ma ko laaj laajte naa ko mais nit ñi xamuñu ko kon mu ne moom imaam Shafi'i rahimahullah léegi kon naka la ñuy jàppe ci loolu koo xam ne xamuñu ko nan la ñuy jàppee ci loolu te am yeneen xadis moo tax nga gis mazhabam lëli la mooy moo ànd ak deuxième avis bi mais am na ñeneen ñoo xam ne xam nañ ñëw nañ wane ne moom Qays ibn Ali xam nañu ko di doomi Talq ibn Ali Talq ibn Qays ibn Talq ibn Ali radiyallahu ta'ala xam nañ ko hadiis bu wér kon ñu ne xadiis boobu dafa am wax kon kay bii moo gën a wér moom la ñuy jiital te non seulement imaam Shafi'i mais imaam Abu Zur'a rahimahullah moom bokk na ci ñi nga xam ne dañu ne xadiisu talq bii sawaay dafa am problème mais malgré lool ñu ne leen mais wér na ko quoi malgré lool nag wér na ndax man na bañ a wér ci nit am ñeneen ñu gis ne ñoo xam ne découvrir nañ gis nañ luy wane ne kooku comme que ñàkk xam xam kan la woon rek la te am nañu ko xam mooy kon wér ma te nag ki xam mooy am xujja ci kaw ki nga xam ne xamul ñu ne leen kon baax na yéen kon seen tontu boobu ñu ne waaw mais mais mais taxaw leen ndax affaire bi ñii ñoo ëpp ñii sahaaba yi te Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mais moom ci ñuy yéex tuub la bokk moom après Xaybar Xaybar la tuub Xaybar nekk ci septième année bi ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba pare solo xadiis boo xam ne dane yonent bi alayhi salaatu wassalaam buy wax comme lii ko ne ku laal sa awra na nga jàpp te Tarqam na Ali gis nañ ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa agsi Medinatul Munawwara teewul bagaasam yi sax moom mu daal di agsi bi mu tegee noonu laata muy tabax jàkkaan ji ba mu koy tabax fa la ko fekk ba fekke na ci tabax loolu kay kon kay dañoo war a lii ca première année ba la woon ca ndoortalu at mi lii nag sept ans après kon kay te nag saxaaba yi radiyallahu loolu dafa bokkoon ñoom ci ñu doon doxale ñoom dañ doon jël li mujj jàpp li mujj ci wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ñoom li mujj buñ gisoon àtte boo xam ne xewoon na bu yàgg ñu gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàngal leen xamal leen leneen loo xam ne dafa wuteek lañu jàppoon lañ doon jëfe dañuy bàyyi loolu jëfe li nga xam ne moo mujj ñu ne mais lool kay dañ koo war a jàppe noonu xanafiya yi ne leen ah déedéet déedéet déedéet këne imaam abu hurayra rahmatullah alayhi moom euh, radiyallahu anhu moom nettali na xadiis bi lool tekkiwul ne da koo fe dégg ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam man na nekk ci maraasilu saxaaba ak Abdullah ibn Amr ibn al-As ñooñu c'est sûr que bi ñuy tuub Abdullah ibn Amr ibn al-As c'est bien après euh, te Talq ibn Ali ci début euh, gàddaay gi la ñu ne déedéet loolu mënuñu koo nangu ñun Hanafi lan moo tax mënu ngeen koo nangu ñu ne ah <laughs> mën na nekk mursalu saxaaba mooy saxaaba bi radiyallahu anhu déggewu ko ci yonent bi alayhi salaatu wasallam mu dégg ko ci beneen saxaaba boo xam ne moom fekke woon na ko par exemple Seydina Abu Hurayra affaire bi mën na koo déggee ci naa Abu Bakar bi ba pare moom mu ñëw rek nettali na yonent mi alayhi salaatu salaam nee na te loolu maaruf loolu ñu xam naa mais mursalu saxaaba dañ koy nangu ñu ne mais loolu man na nekk moo tax la fekk que ngeen naan moo mujj kii euh, que moo comme que ko mujj moom ci ñu mujjee tuub la bokk que mujjee tuub Seydina Talq ibn Ali que ne kon loolu lay wane ñu ne ah non ñun xanafiya yi du ñu d'accord ci loolu ndax lan. sup mooy ne lii c'est possible mu demee noonu que ne moom jëlewu ko directement ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, euh, am ñu ne non non xam nga lool lool benn façon tontu la woon beneen bi ñu ne waa comme que boobu wax ngeen ci yooyu léegi ñun dañuy jàll ci leneen mooy ne Euh, euh, riwaaye bii nii nii dafa nasaxal bële xam nga même raisonnement bi la rek moo dem mooy ne comme que moo mujj te Seydina Abu Hurayra boobu da xam nga gis nañ tontu Hanafiyya yi rahmatullah alayh kon loolu day wone ne kon ñoom mooy ne euh, lële que ne riwaaya Talq ibn Ali bi loolu moo amoon taayu njëkk ya waaye après loolu daa am lu ñëw abrogé ko jële ko fi Euh, ñu ne leen waa lool fan ngeen ko teg ñu ne waxuñu sax Abu Hurayra radiyallahu anhu Seydina Abu Hurayra waxuñu ko mais Busra bint Safwan la ñuy wax ndax Busra bint Safwan moom ci jamonoy al-Fath ci la lan ci la dugg ci ci la dugg ci ci la tuub muy jamono ji nga xamante ne nii ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ubbi Makka muy ci huitième année bi ginnaaw gàddaay gi alors que Talq ibn Ali ci première année bi la woon boobu mu ngi doon door ak ci Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam kon nag day wane ne kon hadis bu mujj bii dafa nasaxal mooy dafa abrogé àtte bële daal di koy dindi léegi loolu doxatul àtte doxatul àtte bi dox mooy ku laalati sa awra mooy sa njàpp toj na xanafiya hmm. yi ne leen a ah, déedéet ba léegi seen lii nii ngeen wax ñun am nañ ci tontu te kat tontu li ci seen biir lañ koy jël ci ñe ci seen biir ñi ngeen àndal ndax la le fait que ngeen ne Busra bintu Safwan radiyallahu ta'ala anha moom dafa lan dafa tuub Euh, jamonoy fatxu Makka loolu ñun d'accord ñu ci ñu ne ah oui pourquoi d'accord ci ci ci ci leer lii ngeen naan la ñu ne mais taxaw leen imaam Ash-Shafi'i rahimahullah ci boppam imaam Ash-Shafi'i rahimahullah moo ne gis nga Busra bintu Safwan dafa bokk moom dafa gàddaay jóge Makka ñëw Madina te bokk na ci ñi nga xam ne ci gàdd ñi nga xam ne jigéen ñi nga xam ne al muhajiraat lañ dañoo jóge woon Makka gàddaay si ñëw Madina kon nan nga may waxati ne nan nga ma mën a waxee que ni fatxu Makka la dugg ci l'islam alors que gàddaay ne te yonent bi alayhi salaatu salaam fatxu Makka ba mu ubbee Makka ñëwoon di jaayanteeg moom ngir ñëw gàddaay si dana leen woon laa hijrata ba'dal fath amul gàddaay après bi mu ñu ubbee Makka kon kay kooku xam ngeen ni kooku tuub na bu yàgg non bokk na ci ñu njëkk a tuub Makka la tuube jóge Makka gàddaay comme ni yonent bi alayhi salaatu salaam gàddaay kon nag. bu leen ma ne moom moom mujj kii moo tax kon loolu am nañ ñu te tontu bi ñu ko jële ci kenn ku bokk ak yéen mazhab di al imaamu Shaafi imaamu Shaafi'i rahmatullah alayhi te tamit imaam Ibn Hibbaan loolu la imaam Ibn Hibbaan rahimahullah dane moom ci muhaajiraat yi la bokk ci ñi gàddaayam jóge Makka dem Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam kon Hanafiya yi ne leen kon nag Euh, wax leen ñu leneen ndax seen lii nii ñun mënuñu ko dégg te mënuñu koo nangu <laughs> ah wajile kon loolu mooy seen deuxième wax bi ñu wax wàllu nasaxal ñoom ñu daal di koy euh, euh, dindi ah ndax am na beneen tontu ci wàllu nasaxal bi mais nañ yem ci bii ngir bañ koo guddal mooy tontu ji nga xam ne mooy ne manu ngeen ne nasaxal alors que kii dafa gàddaay woon te gisoon nañ ne leen ci ma lay saatu saam ba muy gàddaay waaye ña des Makka bariwul ah. saxaaba yi ñoo njëkk a dem ña fa des bariwul Busra bokk na ci ñi gàddaay kon nag loolu bintu Safwan radiyallahu anha kon nag loolu ñoon non ñun daal manuñoo jàpp lool ah ah yëf yi garaaw na de xam nga jumbuur am nañ beneen kii ah mooy xadiis boobu yonent bi alayhi naan képp koo xam ne man afda ku jël loxoom wëyal ko utali ko ci pëyam bam laal ko kooku na jàppi eh, kooku mooy dalilu ñi nga xam ne dañ ne mooy ne léegi dañuy yem ci euh, entre waa jumhur ak xanafiya yi ci seen wax yi noonu après ñu continuer insha allah après dinañ ñëwaat kon euh, troisième avis bi ñu ne mooy ñi waxoon lan troisième avis bi ñoom ñoo ne woon bu dee da koo laal ngir ndax lan euh, nu mu ti bànneex kooku bosam toj na bu dee laalu ko nag da koo laal te bànneex waralu ko loolu du toj waxoon nañ la riwaaya la buñ jële ci seydina imaamu Malik ibn Anas rahmatullahi aley ñoom nañ ne ñu ne leen waaye yéen yéen moom seen wax ji fu ngeen ko teg ñu ne ndax ñun fi ñu teg wax jii nii mooy ne ñu jële ci moom la mais rek am na ñu ko ñu ñu ànd ak moom mooy bu ñëwee moom lañ ko jëlee li tax ma mu am ba léegi mooy am na boroom xam-xam yoo xam ne ñoom avis bi yeen jàppal lañ lañ jàpp que ni mooy seen mazhab loolu lañ gëm moom la ñuy doxee ca tamit ku leen laaj euh, bu fekkee ne am nañ jot ngir wax la dalil yëpp dinañ la wax yëpp xaw avis yëpp mais bu dee ne amuñ jot wala ñu nekk ci jamono joo xam ne gis nañ ne wax la bi kii rek bi euh, bi bi bi bi ñu jàpp ne moo gën a dëgër rek lañ lay wax mooy bii lañ lay wax ne la ku laal awraam daal dafa am teqantal bu dee danga koo laal ngir bànneex mooy sa jàpp toj na ku ko laal nag tej bànneex taw loolu tojul ñu ne leen waa léegi fan ngeen teg loolu ñu ne gis nga xadiisu busra bi ñun dañu boole gis nga ñële ñu njëkk ñi muy xanafiye yeeg waa jumhur ku ci nekk moom ñoom boolewuñu ku ci nekk tarjeex nga def ndax waa waa xanafiye dañu jàpp na ñoom seen bos comme que lii leer na moom beneen bi moom ñoom benn mooy dañoo nootal bii ci xadiisu Busra beek yi ak yu Abu Hurayra yeeg Seydina Abdullah ibn Amr ak yooyu radiyallahu anhu waa jumhur def lu contraire nootal ñoom xadiisu ñoom Busra beek ñooñu radiyallahu anhu ci kaw xadiisu Talq ibn Ali ba wax sax am ba wax affaire nasaxal ñii nag ne ñun nag duñu demee nii ni ñenn ñi demee nii ñi ci nes nii Hanafi yi nii waa jumhur mais ñun ni def mooy dañuy jéem a boole dalil ñu ne la ngeen koy defe ñu ne ndax xadiisu sayyidatu Busra bi euh, radiyallahu ta'ala anha li tax yonent bi alayhi salatu wasallam ne ko képp ne képp ku laal sa awra na nga jàpp loolu ñun dañ koy yenn ne loolu dafay mooy bu dee ni da ko laal mooy dafa am loo xam ne sous-entendu lu ñuy sous-entendre ci wax comme que ñaari dali yi wér mi ñu ngi nii kon kay te nag lépp ci benn mishkat la jóge rek benn niche la jóge te bu dee ne ci mujtahid bi kiy interprète ak kiy xool texte yi dafa wute ci moom waaye wutewul ci asharion ndax ci benn source la benn leer la jóge kon ñu ne li tax sayyidatu Busra xadiisam bi li muy tekki mooy képp koo xam ne da koo laal man massa zakarahu falyatawadda ku laal awraam na na jàpp mooy koo xam ne da koo laal ak lan ak bu dee bànneex la ko laale kanta xadiisu Talq ibn Ali bi nag mooy koo xam ne da koo laal le fait mu ne ko loolu nekkul xam nga kii kaw kaw bi ni mu waxee da ngay xam ne tayu ko ni mu waxe tayu ko ndax dane ma tara fi rajulin massa zakarahu fi salaat mooy ne lan nga gis ci koo xam ne da mooy ndax taxaw na di julli suñu boroom a nekk boroomam a nekk ci kanamam comme li yonent bi alayhi salaatu wa salaam kuy julli bul bul tifli sa kanam ndax suñu boroom moo nekk sa kanam moom mu ngi julli da xam na importance su julli le fekk mu juum nag laal awraam looloo ko tiitloo ba moo tax mu daw jóge fa mu nekk ca kaw ga ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam di ko laaj kon ñu ne loolu day wane ne kii nii li tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko loolu nekk lu dul am dog ci yow wan ko ne kon jarul ngay jàpp mooy ne loolu day wane ne mooy bu dee da koo laal te plaisir taxul mu laal ko bànneex taxul mu laal ko comme rek bu laaloon yeneen partie euh, yaramam comme tànk bi wala nopp bi wala lex bi wala jël ñu ne leen waaye yéen baax na yéen dangeen a fexe dajale ñu ne waaw kon yéen gis nañ leen ñu ne yaa ñeenteel yéen lan mooy seen dalil ñeenteel bi mooy ñan mooy liñ jële bi biñ jële ci imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi boroom ngiiru Hanaabila yi moom lan lañ wax lan la wax que dañ koo sopp jàpp gi moom dañ koo sopp ci lu ñu doyal mooy ne nekkul benn yoon farata ku laal awraam que ne war a jàpp mais dañ koo sopp léegi ñoom ñu ne leen waaye lan mooy seen dalil ñu ne ñun ñi ñu weesu léegi mooy ñi mujjee wax ñetteel at bi ñun lu mel noonu lañ def mooy ne defuñ comme xanafiya yi daal di nootal ñoom seen xadis ci kaw xadis waa jumhur waaye defuñ ni comme waa jumhur daal di nootal ñoom seen xadis seeni xadis ci kaw xadisu xanafiya yi mais dañuy jéem a boole ndax ñu ne waaw lan moo tax def loolu ñu ne ndax nag boole dalil yi nag comme ni ko règle bi ñi ko ñépp xamee rek i'malul euh, euh, an-nassayni moom moo gën ngay neenal benn bi doxal ñaari texte yépp doxal ñépp comme que wér na ci yonent mi alayhi salaatu salaam nga jëfe leen ñoom ñaar ñépp moo gën quand nga daldi nasaxal benn bi abrogé ko di doxe benn ñun loolu moo tax léegi ñu ne waa léegi nan ngeen koy defe ñu ne comme que xadiisu talq bi day wane ne lan que ni loolu moom du dara waralu ko ndax benn partie la rek ci sa membre yi ci sa yaram beneen xadiis bi di ware ne kooku dafa war a jàppi dañ leen di boole ni leen di boolee nag mooy lan mooy ne xadiis qaayida bi dane al amru lil yaqtadil wujub comme niñ ko waxee léegi ala saxiix kënee digle ci sharia day wane ne loolu lu war la illa ida sarafahu saarif an il wujubi ila al istihbab ba mooy ne wujub lay wane ba ba ba kera li nga xamante nii mooy leneen beneen texte mooy ne bu bu comme niñ ko waxee sànk bu diglee bu yàlla diglee wala yonent ma lay saar sànni def leen def leen boobu day wane ne farata la obligation la ci képp koo xam ne mbir mi yow lañ ko adressé muy jullit boo xam ne mukallaf nga nga def loolu bu dee possibilité def ko taxaw na ba mu des bu dee ne daa am nag beneen dalil beneen argument buy ñëw buy wane ne def leen gi mu waxoon tekkiwul woon ne obligation la waaye lu ñu sopp la ndax boobu day ñëw di alléger lale wala di wax comme ku mu neex nga def wala ku mu neex nga bàyyi ñu ne nag fii noonu la mel mooy ne danee mbir mi du nekk lu dul parti la ci yow beneen bi mu nekkoon kon le mu ne képp ko laaj laal sa awra na jàpp ba pare beneen xadiis bi mu ne mbir mi nekkul ku dul lu dul la kii la loolu saarif la mooy mooy ne le fait obligation fële ku laal sa awra nanga nga jàpp loolu li ko teggi obligation bi mooy ne loolu nekkul ci xadiisu Talq ibn Ali bi radiyallahu anhu lu dul ne bid'atun ak cër la minka boo xam ne ci yow la jóge kon daal te nag boole dalil yi ci noonu lañuy ñuy boolee dalil yi gis nga ñaari yu mujj yi yu dëgër la euh, muy ñaari avis yu mujj yi avis yu dëgër la surtout bu mujj bii nii ndax nag luñ mën di wax mooy dajale dalil ci nii moom mooy dajale nga dalil yi alors que bële te wax nañ la wàllu nasaxal gi ñuy wax boobu dafa am problème boobu dafa am problème euh, moo tax insha loolu mooy àll yi loolu mooy seeni dalil ci gàttal wax naa la deux yu mujj yi dëgër na waa jumhur tamit appuyé nañ seeni wax xanafiya yi ñoomi itam naki noonu wallahu taala alam léegi mu des comme que ñëw nañ ba fii ay masala yoo xamante ne nii dañoo euh, a ah, xaw ma nuñ koy waxee daa ñoo xaw a laal yi mooy ne euh, dañoo xaw a jege comme que nag ñu ngi fii nañu ko traité benn yoon mooy ne laal boobu nag góor ak jigéen a ci yem ah. li gën dëgër mooy ne góor ak jigéen a ci yem loolu lan moo koy dëgëral mooy xadiisu Amr ibn Shu'ayb bi bi mu jëlee ci an abiihi an jaddi radiyallahu taala anhum mooy xadiis bu wér boo xam ne imaam Ahmad ak imaam ah imaam al-Bayhaqi ñoo ko solo ah xadiis boobu lan lay wax. mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dane man massa dakarahu falyatawadda wa ayyuma imra'atin massat farjaha faltatawadda xam nga sànk wax nañ ko ci biir mais jar na préciser ndax dafa am mazhab yoo xam ne dañuy teqantal def teqantal entre góor gu laal awraam ak jigéen gu laal awraam waaye li gën a dëgër mooy ne jigéen gu laal awraam ak góor gu laal awraam ñoo ak liñ la wax ne la ñoom shaqa'iqur rijal fil hukm mooy ne ay sœur lañu ak góor ñi ci wàllu mooy ñoo yem képp ci wàllu àtte ba mu des lu ñëw particularisé que ne lii nag góor ñi rek ko ko war a def wala lii jigéen ñi rekk ko ko war a def loolu benn dalil la te bu wér la imaam Ahmad ak imaam al ñoo ko solo. Euh, muy saxiix la nag mais li gayrihi saxiix li gayrihi mooy loo xam ne ay xasan ñaar yu xasan boo leen nga xam ne bool di wax même chose boo leen boolee ñu nekk saxiixun li gayrihi bu dee moom rek moom xadiis bi moom rek rek benn benn yoon bi rek boobu saxiix lay xasan lay doon mooy bu baax lay doon mais boo ko boolee beneen bu xasan ni moom dañuy am poids saxiix moo tax ñu naan saxiixun li gayrihi waaye tamit jële nañ ci yaa Aysha radiyallahu ta'ala anha mu ne ida massat al mar'atu farjaha tawadda'at loolu sanadam bu wér la imaam ash-Shafi'i moo ko soloo ci musnad bi ak imaam al-Bayhaqi eh, ak imaam al-Hakim na ne moom li wér mooy ne ci yaay Aysha la yem waaye loolu lii dafa bokk ci li nga xamante ne ni ci xam-xam la ko jële mooy dacee du loo xam ne euh, da koy wax noonu rek te xadiis bi ci kaw muy an euh, Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi loolu day wane ne mbir mi day appuyer bii ya Aisha radiyallahu anha ne bépp képp ida massatil mar'a xadis bu njëkk bi lu wax dane man massa képp ku laal sa awra na jàpp wa ayyuma imra'atin ak bépp jigéen boo xam ne massat laal na farjaha pëyam moom fali tatawadda na jàpp sayyidatu Aïsha xadisam di mu ne moom yaay Aïsha ne ida massat bu laalee almaratu ndaw si jigéen gi farjaha pëyam tawadda at awraam tawadda at kooku day jàpp loolu euh, mooy li gën a dëgër te mooy mazhabu li ñu wax nii mooy mazhabu Shafi'i yi ak imaam Ahmad contrairement ak euh, euh, mazhabu suñu mazhab ak mazhabu xanafiya yi que jigéen bokkul mais yii day wane ne li gën a dëgër mooy ne jigéen gu laal awraam it mooy ne day toj léegi loolu benn affaire la léegi nag mais ku laal képp ku laal awraa yi kii nag ak gone ku laal awraay gone moom ndax day kiiwam moom kiiwam toñ na comme jigéen goo xam ne wala góor goo xam ne dafa am xale boo xam ne mënalagul mooy autonomagul mënagul a dem ci wanag wi moom kese bu demee fokk ñu koy raxas ak yooyu est-ce que kooku bu demee laal awraay gone gi day jàppam déet ndax kat ñu ngi ci masalaam laal awra bi yaboo mu leer bala ñu fee génn te tamit loolu mimma amma bihil balwaa la mooy ne dafa bari lu muy xew ci nit ñi daanaka moom moo mu dund ku yori gone moom ci loolu nga dëkk waa est-ce que ku dem di raxas goneem laal awraam kooku njàppam toj na wala déet loolu dañ naan la loolu li gën dëgër insha allah euh, du toj njàppam te loolu mooy waxu imaam Malik ak imaam az-Zuhri ak imaam al-Awzaa'i rahmatullah alayhim te loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër am na nag ñeneen ñu wax buñ la nee moo gën a dëgër mooy tout le temps da ngay xam ne contraire bi am nañu ko wax ndax ñeneen ñi dañ ne mbir mi amul mafhum ndax li mafhumul ghalib la mooy nit lu ëpp li muy laal mooy awraay boppam moo tax mu ne man massa fay falyatawadda waaye ku laal awraam na jàpp yóbbu delloo xaaji ci nit ki waaye loolu amul mafhum ndax loolu mu ëpp li ñuy xew mooy ku laal awraay keneen it mbiram toj na ne li gën a dëgër mooy ne lii nii ndax mimma amma bil balwa te tamit amul dalil boo xamante ne nii day wane ne ku laal kiiwu awra ku raxas ak bone laal awraam da jàpp euh, kon léegi mu des waa nit ku laal awraay keneen nag xam nga liy xale la mooy nit comme boroom kër gu laal awraay soxnaam wala soxna si laal awraay euh, borom këram kooku est-ce que loolu awra loolu day toj njàppum déet loolu li gën a dëgër mooy njàppam toj te loolu mooy mazhabu imaamu ah, Maalik imaam Shaafi'i këne loolu dafa war euh, mu jàppi loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër loolu nag dañ ko teqantal li tax imaam Maalik ànd ak gëne bu dee gone ndax gone wax naa la mim maa am na bihil balwa këne daa bari lu muy xew te yu mel noonu day am yoo xam ne dañ ko ci dañ la ci alléger yenn xukm àtte yu bari moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci wàllu muus mi ndax bu naanee cim ndox day koy sobeelam déet mu ne innama huwa hiya min at-tawaafiina aleykum wat-tawaafaat këne moom dafa bokk ci ñi nga xam ne day wër ci yéen di ñëw ci yéen comme muus yooyu loolu pour saa bu laalee ndox ñu ne mbir mi ndox ma sobewu na loolu day mujj lu metti bu ko defee suñu boroom allégé loolu def ne léegi loolu nekkul loo xam ne day Euh, yàq ndox yi itam am na bihil balwa mooy di raxas ay xaleek yooyu di leen toppatoo loolu kon ku laal awraay keneen moom bu dee ci ñu majeur moo xam góor gu laal awraay góor walla jigéen gu laal awraay jigéen wala ainsi de suite contraire bi loolu mooy ne kooku jàppam toj na ci li gën a dëgër wallahu taala alam Euh, léegi nag mu des waaye léegi bu dee dafa laal awraam fekk yéere la sol ci kaw dafa am xaayil loolu moom lan moo ci ne mooy ne këne bu dee ne comme ku sol yéere laal awraam ci kaw nii loolu dara newu ci ndax loolu kenn du ko tudde laal awra ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xadis bi ñu la sànq bu Seydina Abu Hurayra bi ne ida afda mooy bu nit ki jëlee loxoom yoor ko ila zakarihi da cee ne laysa baynahuma shay'un falyatawadda bu dee ne amul benn luy dox seen diggante mooy amul benn barrière entre loxo waaj ak awra bi mu laal ak awraam boobaa na jàpp kon loolu mafhum bi mooy lan mooy ne bu dee ne am na lu nekk seen diggante comme yére wala yoo xam ne day tax laalu ko directement amul contact direct entre loxo bi ak pëy bi loolu du ko toj te loolu mooy li gën a dëgër xadis boobu waxoon nañ ko sànq ne bokk na ci euh, li nga xam ne mooy tegtalu waa jumhur ñu ne mbir yi day toj njàpp ku laal awraam imaam al yi euh, euh, solo na ko imaam ad-Daraqutni raxmatullaahi alayhima léegi mu des beneen laaj mooy léegi est-ce que euh, euh, ginnaawu nit mooy anus est-ce que anus day yor attey pëy mooy fi nga xam ne fi la dem àll yi génn est-ce que ku ko laal moo ko laal awraama yem loolu euh, dafa am boroom xam-xam yi ñoo xam ne dañu ne loolu farj la rek dañ ne moom moo moo ci kanama yem dañ ko cee xiyaas ne benn la ndax dañ leen di woowee farj ñoom ñaar euh, kon pëy kon ñoo yem kon mooy ne ci kaw ku laal ci kaw ci kanam mooy sa pëy ak si ginnaaw fii nga xam ne fa la dem àll yi génn loolu benn la loolu euh, waxu mooy waxu imaam Maalik ak imaam as-Sawri rahmatullahi alayhim naka noonu xanafiya yi këne laal ci ginnaaw mook laal ci kanam waaye xanafiya yi moom wax nañ la ne ñoom loolu tojul jàpp mais ñoom lañ la bëgg a wax mooy ne ku fa laalit xam nga xanafiya yi moo seen bos mooy yii yépp bokkuñu boo xasee jàpp yenn yi mooy ne gis nga ku laal ñoom nga laal ci kanam nga laal boo laalee sa awra doo toju léegi kon ñi nga xam ne nag ñoo ne ñoom laal ko day toj mooy imaam Maalik rahmatullah alayhi lii mooy ne ci ginnaaw ak ci kanam ñoom benn lañ ak imaam as-Sawri rahmatullah alayhim loolu nag euh, amaana li imaam Ash-Shafi'i wax moo gën a dëgër que loolu tojul ñaar que loolu bokkul ak ci kanam ndax ci kanam fenn dafa nekk bërëb boo xam ne euh, bànneex dafay fala nit ki amee bànneex bi gën a kawe léeg-léeg ci li nga xam ne mooy d'habitude te euh, léegi boo nee mais léegi taxawal dañ leen a xiyaas ndax yépp farj lañ mooy ay lu ñuy tudde farj la farj mooy loo xam ne euh, Euh, day day fireeku ñu ne non ndax loolu bokkuñu boo ma nee mais bokku nañ ndax ci kanam ay sawak yooyu dañ fay génne te najaasa la mooy sobe la ci ginnaaw tamit sobe dafay jóge comme galawal ak demi àll ñu ne la non ndax laal laal li nga xam ne mooy laal laal sobe loolu tojul njàpp loolu moom ñépp d'accord que ne laal sobe tojul njàpp léegi bu dee ne laal liy génne foofu sax ci ginnaaw boo ko laaloon loolu fekk nga am jàpp loolu tojul sa jàpp da nga koy raxasi rek ah rawatina nag bu dee da nga laal fu muy génne rek kon loolu insha allah li gën dëgër mooy waxu imaam Shafi'i que ne loolu euh, ci ginnaaw bokku ci bokkul ak li ci kanam ci kaw ñu ne laal awra day toj njàpp kon loolu mooy istuwaaru seydina Talq ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa mathwaahu